kon al imam al hafid an nawawi rahimahullahu ta'ala hadith numéro 489 mu ne wa an usama ibn zayd radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوس غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار muttafaqun alayhi aljad alhad walghina waqad sabaqa bayaanu haadha alhadiis fi baabi fadli ad-du'afaa kon mu ngi noonu <laughs> al-imaamu al-haafiz an-Nawawi muy indi hadis bii nga xam ne comme ni nga xamante ne nii noonee lañ la ko waxee léegi mooy hadis bii nii gisoon nanu ko foofale walillahi alhamdu wal minna waaw muy hadis bii nii mu ne 489 mu ne waan Usaama ta moom lañ la doon wax sànq dëjale nañu ci Seydina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaahil ibn Ka'b ibn Abdil Uzza ibn Yaziid ibn Imri'il Qays ibn Nu'maan ibn Aamir ibn Abdi Wudd ibn Kinaana al-Kalbi Ah, radiyallahu anhu abu muhammad ñi ne abu zayd ñi ne abu yazid ñi ne abu haarisa alhibbu ibnu alhibbi soppeb yonente bi alayhi salaam di doomu soppem ba ani nabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon usaama ibnu zayd radiyallahu anhu maa yàlla na borom bi kontaan ci ñoom ñaar mu ne annahu qaala mu ne ani nabi yonente bi alayhi salaam ne qumtu ala baabil janna damaa taxaw ca buntu àjjana fa kaana aamatu man daxalaha al masaakin ñi ëpp ña fa dugg mooy way aajo wooyi way ñàkk ñi wa ashaabul jaddi kanta waayi mu ne imaamu Nawawi mu ne aljaddu alxaz mooy ëpp cër wal ghina ak koom koom ak woomal waaw boroom richesse boroom am am yu rëy yi kanta ñoom maa ngi fekk mahbusuuna ñu nga leen laata ñuy dugg àjjana ngir xisaab leen ghayra sauf que boo jamono jooje am na asxaaban naari kanta waa safara moom qad umira bihim digale su na leen ilan naari ne leen yéen moom ngeen neena dem safara ndax ñoom ñoo gën a gaawle àtt loolu mu ne muttafaqun alayhi hadith bii de al imaamu al buxaari al imaamu muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi ginnaaw bi mu waxee aljadd ca suuf rahmatullah alhadd wal ghina wa qad sabaqa mu ne te romboon kat bayaanu leeral hada al hadith bi bii romboon baabi ci buntu fadlil da'fa te gëneelu way néew ju way ñàkk ni tuddoon nañ la ko léegi bi ñuy gis xadiis yële ne la bi mel nii bu Seydina Imran de Seydina Ibn Abbas waaye même avant boobu xadiis Seydina Abu Hurayra bi ñu gisoon sànq yadxulul fuqaraa'ul janna xadiis 487 qabla al aghniya'i yadkhulu al fuqara'u al jannata qabla al aghniya'i bi xamsi mi'ati am loolu rek sànq rek ñu ngi la koy wax ne la xadis boobu gisoon nañ ko te bi mooy xad bu mel noonu mooy xadis Seyna Usaama bi Seyna Imaam An-Nawawi ne romboon nañu leeraloon moo doon xadis numéro deux cent cinquante huit bi mu ne woon ci baabu fadli da'afati da'afati al-muslimiin wal fuqaraa wal xaamiliin wa an Usaama waxoon nañ la ko sànq te foofu dafa dugalaale woon côté hadith Seydina Imran def Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu daal di wax woon wa an Usaama ibn Zayd wa an Usaama radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qumtu ala baabil jannati fa kaana ahmadu man dakhala al-masaakin wa ashaabul jaddi mahbuusuun ghayra anna ashaaban naari qad umira bihim mina an-naar wa qumtu ala baabin naari fa idhaa aammatu man dakhalaha an-nisaa muttafaqun alayhi foofu it waxoon na aljaddu bi fathil jiimi alhadd wal ghina wa qawlu mahbusuuna ay lam yu'zan lahum ba'du fi dukhulil janna mooy mahbusuuna digalaguñ leen ñu dugg àjjana ndax lan fokk ñu régler li nga xam ne mooy la leen borom bi yakkaloon ci ay am-am loolu la woon hadith boobu nag ak hadith mooy foofee lépp lu ñu fa waroon lu ñu waroon a wax waxoon nañ ko foofu waxoon nañ la hadith boobu insha allahu taala waxoon nañ la di ñëwaat voilà waxoon nañ la boobale ne la xadis boobu war na ñëwaati ko xadis quatre cent quatre-vingt-neuf insha allahu taala kon moom lañ nekk nii nga xam ne lëkkaale ma bunt bu dee lenn rek mooy kon gëneelu ñi nga xam ne ñooy masaakin yi ndax ñoom ñooy njëkk a dugg ajjana comme niñ ko gisee ne euh, euh, mooy façon gëneel la voilà loo xam ne ñoom du ñu nekk ñu leen di taxaw loolu bari parce que amuñu loo xamante ne nii borom bi joxu leen ci ay ndabi am am loo xamante ne nii dina tax bu ëllëgee ñu taxaw loo leen taxaw looyu yàgg yooyu ngir war leen a xisaab waaw alhamdulilah ndax ñoom comme que amuñ loolu moo tax duñ fa yàgg kantaa ñeneen ñi eh, eh, boroom koom-koom yi ñoom ñoo fa yàgg loolu waxoon nañ ci lañ ci gis foo fële wallahu taala alam léegi nag ñu jël dernier xadis way waxoon naa la yàggul yow bay tam léegi na nga dama yàggul bay man yàgg nga ko ni yàggul <laughs> c'était juste avant kañ lañ tàmbale woon bunt bi lenn lundi la woon lenn <laughs> lenn <laughs> lundi la woon euh, mu def lundi trois matawut sax trois semaines <laughs> wallahi alhamdu walmina hein wallahi yàggu la ah. yow yaa jàpp ne yàgg na rek dangaa mën a dangaa mën a kaas donc waaye ah, yàggul la lundi bu ma juumul lundi dix-huit la woon hein tey ñu ngi le six dix-huit décembre tey ñu ngi la le le kii samedi samedi six janvier deux mille vingt-quatre génn nañ ci deux mille vingt-trois waaw <laughs> bu ci atum grégoire <laughs> hein léegi nag hadis bi mooy bi nga xam ne mooy bi mujj mu ne kon muy quatre cent quatre-vingt-dix ci bunt bi ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala asdaqu kalimatin qaalaha shaa'irun kalimatu Labiid alaa kullu shay'in maa xalaa Allaha baatilu waaw muttafaqun alayhi hmm? kon hadis bi mooy bi nga xamante ne moom la al imaamu daal di indi waaw kon muy xadiis bu mujj mu ne wa an abi hurayra mu ngi koy jële ci mawlaana abu hurayra sa eh, xaafizu saxaaba hmm? muy wa an abi hurayra mu ne an nabi sallallahu wa sallam muy jële ci bi alayhi salaatu wassalaam ah annahu qaala nee na asdaqu kalima li gën a dëggu ci kaddu boo xam ne qaalaha sha'ir moom la ab poète ma sa wax mooy kalimatu Labid mooy la Labid wax waaw mooy la Labid wax kuy Labid ab sha'ir la woon <laughs> bokkoon ci Euh, shu'ara'ul jaahiliyya yi al mu'allaqaatu sab'a mooy ñi nga xam ne arab yi dañ doon wax waa adab lool lañuy ñuy nettali que ne ñoom ñooy juróom-ñaar yi anti-islamique laata islam di ñëw waxkatu poète yi ngi ginoon a mag ba seeni poète dañ koo jëloon lonkoon ko ci kaaba gi waaw moom mii Labid kenn la woon ci ñoom te seen président ne woon Imrul Qays gisoon nañ ñenn ñu Zuhayr ibn Abi Sulma Tarafat ibn abd ak ñoom kële euh, al-Absi Antara ak ñoom Labid ñii ñooñu noonu euh, mu ne li gën a dëggu lu sha'ir wax mooy li Labid wax bi mu ne alaa kullu shay'in alaa waawee alaa yëgu ngeen waaw ma yëgal leen kullu shay'in lépp rek maa xalallaaha boo ci génnee yàlla baatilu neen la loo génne yàlla neen la daa existewul sax lu yàlla génn lu yàlla génn loolu la mooy daa existé wul te dara du taxaw lu lut yàlla yàlla mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari ak al Muslim ibn al Hajjaj waaw rahimahullah rahmatullah alayhima ñoo ko solo al imaam al Buxaari indi na ay bu ay bërëb yoo xamante andi na ko ci ñetti bërëb yenn yi dane asdaqu baytin qaalahu sha'ir waaw li gën a dëggu ci bayt bu sha'ir wax mooy kalimatu labid léegi nañ jël bi nga xam moo nekk ci kitaabu manaqib al ansar baabu ayyaam al jaahiliya mu ne haddathana imaam al buxaari al haafiz qaala mu ne haddathana abu nu'aym mu ne ki ñu nettal mooy abu nu'aym daal fadl ibn dukayn ah Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mun haddathana Sufyan wax nañ la al-Kufi kon man Sufyan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri al-Kufi Abu Abdillah rahimahullah an Abdil Malik moo ko jëlee ci Abdil Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jariya al-Qurashi eh, al-Lakhmi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra ah Abdul Malik an Abi Salama voilà mu jël Abu Salama ibn Abdurrahman gis nañ ko sànq ibn Awf radiyallahu anhu Ali Awf an Ali ibn Awf ah Abdurrahman ibn Awf an Ali ibn Awf an Abi Hurayra mu jël Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam asdaqu kalimatin qaalaha shaa'iru kalimatu Labi waaw ala kullu shay'in ma xala Allah baatilu waaw waaw waaw après da cee teg wa kaada Umayya ibn Abi Salt an yuslim mu ne tuubee des Umayya ibn Abi Salt mu daal di tuub bon moom daa nekkoon benn poète Umayya bon loolu bokkul ci affaire bi wala jaru ko Umayya ibn Abi Salt mu Umayya ibn mooy Abu Salt Umayya Abu Salt boobu ibn Abi Salt mooy Rabi'a ibn Awf la tuddoon mooy ba eh, eh, Umayya baayam di Abu Salf Rabi'a ibn Awf la tuddoon as-Saqafiyu bokkoon ci waa Saqif eh? moom doon na sàkku diine ci jaahiliya doon xool ci téere yi jiitu woon ah? am na nag ñu ne moom daa mujjoon nekk nasaraan waaw moo tax boo gisee moom ay ay ay ay charam ah daanaka da nga naan ñee kii dafa gëmoon yàlla <laughs> waaw day tudd tawxiid gëm yàlla ragal yàlla ah di daal di dellu ci yàlla ba pare di tudd yawmal qiyaam ak bésub dajale ba waaw am na nag ñenn ñu naan comme al al al Kalabaazi yi moom da ne eh, moom mi yahud la woon bon <laughs> waaw waaw en tout cas bon ci gàttal moom eh, kiiwul woon quoi waaw kon mu ngi noonu bon loolu garaawul. Euh, léegi euh, loolu taxu ñoo jóg moom Umayya ibn Abi Salih waaw te ah bon après moom sax daa mujjul kii quoi ndax gars yi euh, mujjul dugg ci l'islam waaw moo tax bon waa adam nag dañuy kii tudd comme Abul Faraj al-Asbahani nee na ba muy waaj a génn da man xam naa ne al-Hanafiya haqqan walakin ash-shakk <laughs> yu daa xil li <laughs> nii fii Muhammad waaw waaw fekk na jamono yeneen waaye saa saa malgré doon wax hmm? këne na doon wax ne hmm? man de laata muy faatu xam naa ne xanafiya mooy woote gii muy woote nga xam noo diine imaam Ibrahim gii dëgg la waaye daal man daal ak sikki sàkk moo nekk ci mbiru Muhammad quoi sallallahu alayhi wasallam <laughs> mooy tuutee ges waaw moo tax am na benn euh, kii euh, riwaaya boo xam ne hadis boo xamante ne nii eh, bon al-Fakihi moo ko soloo ak al-imam Ibn Manda jële ko ci hadis Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne Fari'a bint Abi Salt bi sœur Umayya bi Ibn Abi Salt dafa dikkal yonent bi alayhi salaam wax ko ay shi'ram <laughs> yonent bi alayhi salaam ne ko moom de amana shi'ruhu waaye wa kafara qalbuhu waaw moom de daal dinay mooy pooy pooy man yi mu doon sadd di ko wax boo ko déggoo moom gëm gëm yàlla la waaw mooy pooyam ya gëm na yàlla waaye nag xolam moom gëmul weddi na yàlla waaw allahu akbar moo tax Amr ibn euh, euh, Sharid nee na damaa ànd ak yonent bay sarsaam comme ni ko imaam Muslim rahimahullah solo nee na mu supporté ma mu nekkul sama ma nekk ci ginnaawam mu ne ma est am nga loo mokkal fii cheru Umayya nee na ko ma ne ko waaw nee na ma waxal ko mi'atu bayt téeméeri bayt jàngal laa ko waxal yonent bay saa saa yonent bay saa saa ne laqad kaada an yuslima fi shi'ri tuutee des mu gëm mu wommat waaye ci ci ci poetam ci poemam <laughs> waaw mooy moom lépp dafa leeroon amoon na lu kii ah am waaye mu juldu voilà Allahu akbar waaw moom moom fekke woon na xare Badar ba jamono yooyu mu ngi doon dund waaw waaye nag hein euh, tuubul Allahu akbar waaw moom tuubul ah am nañu ne après même euh, waa waa Badar sax bañ leen bañ leen gañee waa kuffaaru Quraysh yi mu ngi doon leen doon martial di di di jooy ci <laughs> def ay bayt di jooy ci ñoom yéeféer yi ñu rey ak baykat bi boo ko déggee ni nga naan mais kii dafa gëm yàlla mais ah zalika fadlullah ah waaw ah loolu de mooy <coughs> badrullah euh, euh, kii wu yàlla ngëneelug yàlla mooy koy jox ku ko neex moo koy dugal ku ko neex moo ngi mel ni Abu Amir ar bañ doon wax yeneen trois cent cent tudde ko al waaw nekkoon Medina moom itam yu mel nii la doon wax di wax ay bés benn ak yu mel noonu walla la fay xew ak yooyu ak ngëm yàlla ak yooyu waaye ba yonent ma lay saar saar ñëwee mu soxore ko mer ne manu nekk moom ci dëkk bi waaw daal di dem Makka ba Uhud ñëwee moo njëkk a génn ñëw ci yéeféer yi naan ah mu yëg xam leen ne man boroom kilifa laa ci waa sama mbokk yi waa Aws ndax ci waa Aws la bokk bés boo leen amatee xare contre jullit ñi wa Muhammad ak ñu ànd ak moom sallallahu alayhi wasallam moom doonul wax loolu yéeféer bu mag la woon bu bon sax bu ma génnee rek buñ taxawee ñaari armée bu ma taxawee ba wax ak waa lansaar dinañ ñëw fekk ci ma di ngeen xam mais ba Uhud jotee <laughs> mu génn ba ñaari kuréel yi taxawee ci xur Uhud xare bi tàmbaleegul mu génn moom Abu Amir al-Fasiq kàccoor bu mag bi naan yéen waa aws man ana abu amir mi ngeen xam waaw kon nag damaa bëgg ngeen ñëw fekk si ma fii ngeen jàppale waa Quraysh ñu ne ko yal na la yàlla sori yaa faasiq <laughs> yal na la yàlla sori yow kaccoor bu mag bi génn topp bi mu ne i léegi nag boo day am kerse ndax mu waxul woon loolu ñoom Abu Sufyaan ak ñoom Ikrima ak ñoom Safwaan ñu ah <laughs> ñu àndal boo na woon bu ñëwee wax gaay topp ko gaay da ko toppal pour yaa faasiq nga naan ma mu mer na jëli xeer di leen ko sànni <laughs> moo njëkk a tàmbale xare ba te Abu Amir moom xam mooy bàyyi sax mooy bàyyi Hanzala al xan Hanzala bokkul ak al-Usaydi yi de bi doon wax naafaq Hanzala non bii beneen Hanzala la Hanzala al mooy ki mooy Hanzala ibn Abi Amir al-Awsi waaw bokkoon ci waa Ansaar Hanzala boobu nga xam ne keroog Uhud ba mu déggee xare bi da doon door am soxna kat waaw fekk mu nekkoon ak soxnaam doon sëy ak soxnaam dégg woote gi rek mu dem. jotu la sangu set moo tax bi mu génnee àddina ñu faat ko hein parce que Hanzala dafa naroon rey Abu Sufyan ah? Abu Sufyan mel Hanzala Abu Sufyan ci xare Uhud bi <laughs> dañ mën saa yow booy wax ci affaire daal mel da nga passionné de ma ne non c'est que fay yow <laughs> da ngay waaru quoi bàyyi lu wax <laughs> way dañuy leeral ay affaire fii nga naan ma na non yow non ñu xare yi daa mel ni saa affaire bi dañ ko doon dund ma ne da nga noonu lañ war a mel ni ñëpp dañoo war a mel ni ñu koy dund <laughs> waaw xam nga ne saa waay Abu Sufyaan la leen si fànne Abu Sufyaan yéeg ci kaw Abu Sufyaan xaj ci nar koo rey benn Quraysh yéefar Quraysh jóge nee rek wan ko gannaaw cor ko laata muy cor Abu Sufyaan mais Abu Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb bàyyi Muawiya keroog la naroon a dee oxon mi jiite woon waa Quraysh <laughs> xam na la nag keroog la génn àddina bi mu génnee àddina ah bàyyam ñëw tiim ko kaj ko waaw Abu Amir al mi nga xam ne moom Umayya ibn Abi Salt ñoo niroo woon ay shi'r ak lañ doon wootewu di wax ay affaire alaaxira ay kii mais yeneen tubaab saa soxla ñu soxla ko waaw mu ñëw fekk doom ji yaramu doom ji kooru doom ji mu daal di koy padd wéq ko ñaari wéq ci fari ba pare naan ko bii ñaar yi benn bi pour ah, tere woon naa la nga dugg ci diine ji nga dugg ci beneen bi mooy bii nga génn ñuy wax ngay ñëw di xaret yi loolu tere woon naa la waaye nag malgré tout ça ah wa in kunta wa laqad kunta barran li walidayk waaye nag man sa bàyyi di Abu Amir wax ak kii il il il donne des coups de pied sur un corps koor boo xamante ne ni yëngootul génn naa dina mu koy wéq ay padd fi faasa kile Abu Amir di wéq doom bi naan ko nag malgré tout nag yow ku baax nga woon ci say waajur ku déggaloon say waajur baaxoon ci ñoom ñaar yi rek nga ma déggalul mooy l'islam ak génn di xare ànd ak Muhammad bi ay moo tax ma dóor ma ñaari padd yi même bu dee nee nag ku baax nga woon naa ah voilà voilà faasiq bi mu doon moom Mabdul Diraar moom moo ko doon faral ak yooyu yëpp jarul taxuñoo jóg pour wax la ne Umayya ibn moom Abu Amir al-Faasiq mi <laughs> doon ar-raahib jaamukatu yàlla bi lëlukat bi yeneen trois cent cent tudd ko al-Faasiq Hamza euh, Abu Amir moom Umayya ibn Abi Salt waaw moom moom moom seeram moo moo boo ko liiree ne kii jullit la woon waaye gëmul woon de voilà. kon nii la ko ci gàttal nii la ko al imaamu al-Bukhari daal di solowee gan daal imaamu Muslim Abul Husayni moom mu ngi koy nii al imaamu Muslim Abul taala moom day dajale xadiis yi mu ngi ci kitaabu ash-shi'r mu ne haddathani Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah imaamu Muslim mu ne haddathani nettali na man dong Abu Ja'far sama sëriñ de Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah wa Ali ibn Hujr as-Sa'di mu ne ñaari sëriñ de Muhammad ibn Sabbah ad-Dulabi Abu Ja'far al-Baghdadi al-Bazzaz at-Tajir rahimahullahu ta'ala moom moo ma nettali man dong wa Ali ibn Hujr as-Sa'di ak sama beneen sëriñ de Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil rahimahullahu ta'ala Baghdadi wal Marwazi Abul Hasani rahimahullah mu ne jami'an ñoom ñaar yëpp an Sharik ñu jëlee ci Sharik ibn Abdillah ibn Abi Sharik al-Harith eh, eh, eh, ibn Abi Sharik al-Harith ibn Aws Abu Abdillah juge la woon muy Sharik ibn Abi Namir muy Sharik mu siiw mi nga xamante ne nii Sharik ibn Abdillah ibn Sharik rahimahullahu ta'ala an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi saduq la woon waaw ñoom dañ koy indi eh, ku eh, eh, jub la woon jaamukatu yàlla taroon ci waa bidaa mais dadoon dadoon juum ah léeg moom Sharik rahimahullah ni ne qaala ibn Hujr mu ne imam sama sëriñ deuxième bi wax imam la ko waxe kat bi wooy xabaare nañu Sharik an Abdil Malik ibn Umayr mu jële ci Abdil Malik ibn Umayr ibn Suwayd gis nañ ko sànk ci al-Bukhari wa an Abi Salama da gis nañ ko sànq Abu Salama ibn Abdurrahman an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ash'aru kalimatin takallamat biha al-arabu kalimatu labid ala kulli shay'in ma khala Allah batilun voilà mu ne ash'aru kalimatin waaw li gën a poète bi gën a way wa gën a mag na xam ne moo gën a poétique <laughs> boo xamante ne takallama bi al arab yu arab yi mas a mooy kalimatu labid mooy kaddu ga labid wax ala kullu shay'in ma xala allah batilu ala waawi kullu shay'in kullu shay'in lépp rek ma xala allah boo ci yàlla génnee batilu waaw loolu bi riwaay bi comme muslim asdaqu baytin qaalahu shaa'ir waaw alaa kulli shay'in maa xalaa Allaha baatil waaw kon léegi nag nañ ñëw kon lii mooy xadis bi nii la ko Shaykhaani indi kon euh, lëkkaale ma buntu bi loolu imaam mu ñëw yi mujjee xadis bi <laughs> leneen lépp lu dul yàlla neen la ñu wax buntu bi wax ci ngëneelu dëddu àddina ak di ne di ñaax ñu ciy néewal. ak ngëneelu ñàkk balaa moo indi hadith yi ak ban lëkkaale ñu ne la dal dum lëkkaale la mooy mooy liñ la doon wax au début gis nga dëddu àddina mooy la da ngay dëddu lépp lu dul yàlla ndax lépp lu dul yàlla baatilu neen la <laughs> lëkkaale baa kooku buñ nga daan az-zuhdu dëgg dëddu àddina dëddu mooy lu lu yàlla baaxul